min ash-shaytaani ar-rajiim bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafi al-mursaliin wa imaami al-muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-'alamu abu zakariyaa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 kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci kitaabul umuur al manhiya anha ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ chapitre trois cent cinquante et un baabu nahyi an at-taghawwuti fi tariqi an-naasi wa dhillihim wa mawaaridil maa'i wa nahwiha voilà <coughs> benn xadis ba mu fëndi woon ginnaaw laay ba mu fëndi woon moo xadis mille sept cent soixante onze mu ne woon maan abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ittaqu laainayni ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël suñu chapitre bu bees gisoon nañ bi ñuy jeexal bi weesul yi al imaam Muwaffaqud-Diin Abu Ibn Qudaama al-Hanbali waxoon fii yi nga xamante ne bërëb yi nga xam ne dañuy aaye ku fa euh, dem di tuur ndox. Euh, loolu euh, gisoon nañ ko ci lu gàtt yooyu nag ay hadis la kon niñ la waxe woon yenn yi <coughs> yooyu ku mel ni comme yi ñu gisoon hadis yi naa Mu'adh taqu al-mala'ina thalatha al-baraz fi al-mawarid wa qari'ati at-tariq wa dhill waaye it imam Abu Dawud moom bi ñu ëndee kii yi yëpp da koo da koo tegale waaw dafa def kitaabu tahara baabul mawaadi' allati nuhiya an-nabi naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-bawl fiha voilà buntu bi nga xamante ni ci téere bi nga xam ne mooy laab mu ne bërëb buntu chapitre buntu euh, bërëb yi nga xam ne yonent bi saa saam daa tere ku fasaw ku fa tuur ndox voilà ci la indi woon xadiis na Abu Hurayra bi nga xam moom lañ fàttali léegi te gis ko ci Riyad bi nga xam ne waxoon nañ la kàddu yooyu noonu imaam Abu Dawud ku mel ni wal imaam Ahmad ñoom ñoo gën di mais imaam Muslim rahmatullah alayhi moom indiwu ko ci kàddu yooyee waaw al-laa'inayn qaaluu wa man laa'inan yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam qaala alladhii yatakhallaa fii tariiqi n-naasi aw dhillihim loolu nga xam ne hadiis Seydina Mu'aaz bi dugal na yooyu taariqatul bi nga xam ne ci na qaari'atul al-baraaz voilà mooy fi nga xamante ne al-baraaz di ñëw di xayta fi nga xamante ne fil mawaarid fi nga xam ne ndox yi fa la ñuy jaar voilà ak wa qaari'atut tariiq ak yoon yi nga xam ne moom la nit ñi di joggi di fa jaar wa dhill ak li nga xam ne mooy ker après mu indi baabun fil bawl fil mustaham indi hadith bi ñu waxoon bu Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu saxaaba la woon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne la laa yabulanna ahadukum fii mustahammihi thumma yaghtasilu fiihi waaw qaala mu ne qaala Ahmad ndax hadith bi ci imaam Ahmad ibn Hanbal la ko jëlee rahmatullahi alayhi mu ne thumma yatawadda'u fiihi fa inna 'aammatal waswaasi minhu voilà. mooy xadis boobu waxoon nañ ko bi weesu mu ne yeneen ma lay saa saam na ne bu kenn ci yéen tuur ndox kenn ci yéen fi nga xam ne fa lay xam <clears throat> <clears throat> mooy fi muy sangoo waaw waaw tuur ndox ba pare ñëw war faa sangoo ndox mi du dem waxoon nañ la loolu mais bu dee ndox mi day jaar ci ay tuyau di dem loolu bokkul ak li nga xamante ne mooy bi nga xam ne mooy tuur ndox yi day des soofu ba pare ngay sa ngay sangu nag mbir mi di tis di la laal boo paree nag gis nga mbir mi. nga fay sangu wala nga jàpp léegi yow li ëpp nag ci jax-jaxal yi foofu lay jóge waaw kon mu ngi noonee euh, wallahu taala alam ndax ragal gu ñu ragal loolee la hmm? waaye euh, bu dee ne loo xam ne day dem loolu euh, tere bi day dàqu wallahu taala alam léegi après <coughs> parce que walla yow xam nga jàpp nga ba pare wala sangu yow xam nga tuur ndox yi nga fi defoon pis na laal na la yow sa kii waaw ci la tegoon xadiis bi nga xamante ne moom ak al imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhima ne ko imaam Ahmad ñoo ko solo mooy an rajulin <coughs> te borom Bulughul Maram indi ko sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala <coughs> mu ne fekk muy Humayd ibn uh, Abdurrahman al-Himyari al-Basri rahimahullah gisoon nañ ko fi ci Riyaad bi ba ko doon taxawoon ci moom Eh, ibn Awf ñeneen ñaar ñooñu bokkuñ rahmatullahi alayhima <coughs> mu ne laqiitu rajulan sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kama sahibahu Abu Hurayra mu ne dajanaat koo xamante ne góor goo xam ne dafa ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xam ne Seydina Abu Hurayra noonu la ànd woon ak moom pour wan ne sahaaba la radiyallahu anhuma annahu qaala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawm aw yabula fi mughtasali mu ne yeneen tubaab saa saam dafa tere ci kenn ci ñun ci góor ñi ñuy betew ñuy peñaw tous les jours waxoon nañ ko fi mais loolu àndul ak nguur ak li nga xamante ne mooy ak raju ak ruju la tout le temps nekk ci seetu yi en tant góor di peñewoo ko nangam sunna la peñewu ak yor seetoog yooyu yëpp ak gët di yor parfum yooyu yëpp ak soccu waaye mooy euh, du ëppal <coughs> wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata borom bi neen na ko noonu lañ leen def ngeen nekk euh, xeet woo xam ne ngeen duggu dóomu waaw du ñu ëppal ci fii du ñu ëppal ci faa dañuy déggu doomu dinañ ko utiliser waaye nag nekkul loo xam ne ku ñu gis ci lañ ci la ñuy yendu tous les jours ñu ngi ci déedéet waaw kon loolu di peñawu fu nekk ci buur gox boo ko fekk mu ngi ci seetu yi di yërndoo ko kii kii waat bopp yeeg yooyu mu ne yoret saa sam daf ñoo tere ñuy <clears throat> kenn ci ñun di peñawu tous les jours waaw aw waaye tamit yabu la muy tuur ndox fii murtasali mooy mustaham mooy rek fi nga xamante ne nii mooy fii lay eh, sangoo waaw mu ngi noonu <coughs> léegi kon yii nii yëpp eh, ak tamit après rek mu indi baabu nahyi anil bawli fil hujr buntu tere fil juxur juxur tere ñuy nit ki di mbéewal di tuur ndox ci foo xam ne am pax la xam nga bokk na ci al imam Muwaffaqud-Din Abu Ibn Qudama doon wax di weesu waaw te waxoon nañ la ko mooy fekk am kàmb ab pax nga ñëw taxaw di ci tuur ndox waaw waxoon nañ la ne bu dee aw jaana fa nekk wala yooyu di loraate dëkkuwaayu kenn la ci ñoom mën naa génn dal dal sa kaw bu ko defee nga loro waaw mën na nekk tamit maskanul jinna ndax am na ñu naan Seydina Sa'd ibn Ubaada ci loolu la génn àddina waaye loolu sanad bi daa euh, dafay dëgër te daa tuur ndox ci benn pax far jinne yi daal di koy faat ñu ñëw. Euh, dégg gi ay ñuy wax naan ñun ñoo rey sang waa Xasraj voilà <coughs> di di di way di wax seeni wax voilà wa ñoom jinne yi léegi ñu xool gisuñ kenn dégg kàddu yooyu waaye loolu daa laaj loo xamante ne lu koy dërëral la léegi foofu Abdallah ibn Sarjis sahaaba la radiyallahu anhu al-Muzani moom tamit al-Basri euh, radiyallahu anhu <clears throat> moom moom mu ne imaam Abu Dawud jële xadiis bi ci moom mu ne anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi comme xadiis bi ñu génn imaamu Nasaa'i waaye naka noon jiitoon na ko sëriñam imaam Abu Dawud moom di imaam Ahmad ñoom ñoo ko solo rahmatullahi ala al-jamii léegi moom Abdallah ibn Sarjis mu ne radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam naha an yubala fil juhr waaw qaala qaalu li qataada maa yukrahu min al bawl fi al juhr qaala kaana yuqaalu innaha masaakinul jinn <laughs> waaw <laughs> mooy fekkum pax mu ne yonent bi saa saam tere na nit ki di tuur ndox fil juhri ci am pax waaw qaala qaalu li qataada qataada mi nga xam ne ibnu di'aama ah, ah, ibnu qataada as-saduusi abul xattaab al-basri biñ ko moom mi jël xadiis bi ci abdallah ibn sargis radiyallahu anhu ñu ne ko mais waaw mais ñu ne ko waa lan la ñuy lan la lan la ñuy bañ ci tuur ndox ci ab euh, kàmb am pax xaala mu ne kaana kaana yu xaalut a ah, doon nañu wax ne naan inna masaakinul jinne dëkk waaye jinne yi la waaye li ma la wax lii tamit mooy bu dee am njànguur wala wu jaan wu fa nekk wala euh, ab ab rab boo xam ne foofu la dëkk nga ñëw daal di koy kii bu génnee boobu moom man na laa euh, kii ko wax wallahu taala alam kon yii al imam Abu Dawud moom da na a dajale nii comme quoi euh, mooy li nga boole ko li ñu doon wax bi weesu al imam Mufaqidiin yooyu yëpp andi woon na leena ah voilà <coughs> euh, waaye li gis ne al imam Abu Dawud ni mu ko rangalee dafa nekk loo xam ne it euh, itqaan la ci àndal radiya rahimahullahu taala léegi <coughs> tey ñu war a jël bunt bu bees ba léegi ci wàllu wax ci wàllum béewal tuur ndox urine di uriner foo xamante ne nii Euh, comme diñ ñëwee di tere kuy xayta di tuur dugub wala tuur ndox ci yoonu nit ñi wala fi nga xam ne mooy ndox yi di jaar wala li nga xamante ne mooy yu mel noonu moom lañ gisoon buntu boobu tey nag trois cent cinquante deux baabu nax yi buntu tere anil bawli ci tuur ndox mbéewal wa nahwihi ak yu mel noonu mooy xayta ak di def yu salte yooyu fil ma'ir raakit ci ndox moo xam ne dafa tag waaw dafa tag nga ñëw di fi def yu salte yooyu tere gi nga xam ne charia moom la tere yi nga xam ne dara civilisé wu ci te tamit mën na joxe des microbes waaw te tamit man na tax nit ñi nga yàqal leen seen ndox ma nga xam ne moom lañ doon jëfandikoo te xamoon nañ ne surtout jamono yooyu foofu alma kaanal ma'u kaanal ma'u aziza ndox dafa ne woon lu naqaree am waaye doone ah kon bu neexee am nag <laughs> ñu ne la lépp ci yem waaw lépp ci yem fekk tere bi day gën a feddale ko bu dee faa foo xam ne manque d'eau dafa am parce que mooy yow gars yi liñ am ak tuut nga ñëw di fa tuur ndox sawaay wala di fa mbi di fa xayta ba tax yàqal nit ñi nit ñi bañ la gisee ñu seexlu ndox mi doo duñ ko utiliser ba pare mu dem def ci ay microbe yoo xam ne soit ñi ko jot utiliser ñu am ci ay feebar yoo xam ne moo leen sonal ba ñu ñenn ñi di ci génn àddina wala ñenn buñ ci génnul àddina ñu am ci ay euh, problème de santé yu graw Euh, ak tamit le fait que gaa yi gàddaay teen boobu te amul ñu feneen fu ñu wute ndox wala fu sori la loolu xaq boobu yëpp walladina yuduuna almuminina walmuminat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubiina aaya biñ gisoon bi mu ubbee woon buntu bi weesu yow xam nga ne génnoo ci lool voilà gaa yi nga xam ne ñooy lor way ngum yàlla yu góor yu jigéen yi loo xam ne fàgguñu ko ñooñu gardaaj jooneen te yenu nañ waaw li nga xamante ne vraiment aw ak bàkkaar woo xam ne wu leer la kon lii lu ama am solo comme quoi l'islam dafa nekk diine joo xam ne euh, moom bàyyiwul dara waaw waaw gars yi foog nañ ne voilà léegi yow buñ la ko waxee xam nga bii passé waxoon na la euh, tere gu ñu tere ci yoonu nit ñi mais moom voie publique la mooy voie publique chemin public nga ñëw di ci tuur ndox voilà parce que da nga génn sa oto ñëw taxaw ci kii bi cur non c'est pas comme ça wala nga romb am na ñoo xam ne ñoom yëfu maa tey la ñuy def. dañuy gis ay mur yoo xam dañu fay bind foofu défense du d'uriner dañuy tere ku fi mbéewal ku fi tuur ndox gars yi mais waaye yow loolu sax doo tax ñun léegi ñun fii la ñuy ñëw ñun tuur bi ndox ñun xoolal ma quelle impolitesse quel manque de civisme quel sori njàngaleem yonent bi alayhi salaam waaw di jaay ne walla dara fii waaw léegi amande gis nga loolu amande yooyu ñuy bind loolu c'est chariatique ah, loolu charia ànd na ci waaw bu dee dañ dañ koo bind mu leer. xam nga yoneen saa saa tere na ko nii waaw di di di di uriner sur la voie publique waaw koo tere léegi nit koo xam ne rawatina foo xam dañ koo bind kanam nga ne sama tay damay def lu ma neex ñëw ubbi sa tubay wala bu dee jigéen la giddi sërëm toog daal di tuur ndox ne maa tay kooku buñ ko jàppee ñu jàpp ko maire bi ne monsieur le maire ne police municipale bi ku ci jàpp ñu mel noonu amende waaw trente mille francs CFA kooku loolu loolu bu dee ci xa sariya lañ ko teg loolu sariya nangu na loolu mooy tanzir waaw mooy loo xam ne l'islam tegu ci pen yàlla wàccewu ci daan boo xam ne moom lañ naan eh, ku def lii def leen ko nii waaye am na yoo xamante ne juge bi mooy xool ngir mu nekk une bonne leçon pour tout le monde li na yakuna nakalan liman i'tabar ngir mu nekk loo xam ne dina ci jàng képp koo xam ne dina yeewu nga fëgg ko benn amande bu képp ku fi def yi lii la waaw dóor fa benn caméra waaw ak ñi nga xamante ne dañuy jël seen xaj yi waaw loolu moom bon Sénégal dese nañ ko kii lu bari tubaab yi nga xam dañuy yor ay xaj yu bari waaw di ko yor muy dox ñu koy promener te dañ leen di wax fii ci dëkk bi ne leen yor leen mbuus ak yu mel noonu wala bu ñu bëggee am na fii fii espace public bi foo xam ne dañ ko def ngir rek chien yi booy doxal nalal sa sa xaj ba mu bëgg a euh, dem toilette nga yóbbu ko foofu nga kii ko mu taxaw foofu def toilette am loolu euh, def fa ay besoin am daal di xayta loolu am na léegi yow nga bàyyi ko xaj bi xam nga léeg-léeg moom balaa àgg foofu kii ci voie publique dañ naan del yoraal ay mbuus yoo xamante ne bu ko defee yow boroom xaj bi yow nga tibb ko téye ko boo rombee poubelle yi ñu ngi fi c'est à disposition de tout le monde foo dox tuuti gisu poubelle nga so nga def ko foofu waaw léegi yow bu dee loolu dañ koo wax nga bañ yor sa teg waaw xoolal euh, manque de civisme nit génn daal di dëgg ci loolu yoo xam ne xaj baa ko fa yekk waaw yekkub xaj bi mu neefare fa nit ñëw dëgg ko tànkam yépp yoo xamante ne lépp a tasaaroo ci tànk bi lépp lépp xoolal àq boobu après nga foog ne yow kooku yoraloo ko àq quoi ah ittaqul laan ala laanayn mooy te ko leen li nga xam ne day jural ak rëbb borom kay def loolee loolu nag yow bu dee yow nit ki yow lañ ko wax mooy kon lépp loo xam ne ci sa la nekk xaj yeeg waaw waaw yooyu waroo leen a bàyyi ñoom tamit ñu koy def alors que résultat bi va va être pareil bu ko defee nit ñi way way way way way way rek xool rek gis way kii way way borom xañ ñi koy yi rek daal di saaga wala daal di ŋàññ mais léegi yaa ko waral waaw daal di lay ŋàññ daal di lay rëbb waaye qu'il soit maudit waay waa ji way fil quoi mu ni waay ki nekk koy borom paj bi di jox bàyyi xajam di nii quoi bon il faut que le il faut que la mairesse wala le maire quand même monsieur le maire wala madame la mairesse quand même daal di taxaw ci lii ah waaw. voilà loolu loolu lépp ak manque de civisme la boo xam ne tubaab yoon dañ koy jooytu fii waaw yenn mairie yi moom dañoo jël ay caméra waaw ba pare ñenn ñi sax gis naa ci ñoo xam ne dañoo dem lu gën a sori moom dañu ne xaj képp ku fi am xaj na ko indi ci mairie bi am nañ seen service boo xam ne kiiwu xaj yi la ñuy jël xaw ma seen seen genre ADN waaw boo xamante ne képp bépp buñ fekk ci mbedd mi dinañ xam ne xaj sàngam la <laughs> man nag loolu moo ko déggee ma ne waaw lii moom lii lii c'est ça gars yi bari nañ dañ naan i tubaab yi alors saa salam ni ñu wax ah ittaqul la'anayni qaalu wa ma la'anayni daneen wam al-la'inayni ñu ne ko wama al-la'inayni qaala alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas wa dhillihim di lor nit ñi ak seen yooyu waaw léegi kon walilah alhamdu walmina fii al imam mu indil ñu beneen loo xam ne lépp loo xam ne daal nit ñi dañ ciy jariñoo nga ñëw def lu koy yàq wala lu tax ñu seexlu ko walla nga yàqal leen lool danger bi nekk ci loolu ko wax moo tax mu indi bunt bi teg ko ci 352 baabu nahyi anil bawli wa nahwihi fil ma'i rakid tere gi nga xam ne moom lañ tere ji tuur ndox ak lu mel noonu comme xayta ci ndox mi nga xam ne dafa tag loolu mooy almaa ar almaa ar mooy ndox moo xam ne yënguwul waaw dafa nekk benn bërëb daal di tag lool mooy almaa ar-raakid kon loolu mooy ar-raakidu mooy waaw al mooy bi nga xam dafa dal ne teg buusewul waaw kon mu ngi noonu am na nag ñu xam ne dañu ne maa'ul raakit ak maa'ul ad-daa'im benn lañ waaw am na ñu ne benn lañ te hadis bi yoneen saasam bi ñuy gis nii da koy leeral wax lan mooy ar-raakit bii nii waxu ko waaye dinañ gis ci biir taxrij bi yoo xam ne wax nañ lan mooy ar daa'im alladhi laa yajri bi nga xam ne du daw am ñu ne benn lañ mooy ar-raakit am ñu ne noo ak maa ut daa im al maa ut raakit ñaari mbir yu wuute lañ waaw ad daa im mooy comme teen yi nga xam ne dañ ne teg mais am nañ nappe phréatique boo xam ne mooy fu ñu mën a balle léeg-léeg fu ñuy alimenté woo alors que ar raakit mooy comme boo xam ne dangaa def benn mbalka tabax sa benn perron tabax ko yëkkati ko def ko mbal ko sa kër au cas où ndox manqué loolu ndox moomu tag waaw boobu nga xam ne amul fu muy jële ndox meneen lu dul loo ci defal sa bopp ñu ne loolu mooy arraakib waaw wallahu taala alam léegi al imam mu indi fi benn xadis kese muy xadis mille sept cent soixante-douze mu ne an jabirin radi allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama naha an yubala fi lmai rakid rawahu muslimun rahimahullahu taala kon al imam mu ne an jabirin muy jële ci sayyidina mawlana jabir radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha aayana naha tere na an yubaala nit ki di tuur ndox fil ma'i rakid ci ndox mi nga xamante ne dafa takk waaw mooy français di ko wax de l'eau mooy de l'eau stagnante waaw l'interdiction d'uriner dans une eau wala dans de l'eau stagnante tere guñ tere nit ki di tuur ndox foo xam ne ndox la moo xam ne dafa tag waaw dafa tag mu ne rawaahu soloo na ko muslim al imaamu abul husayni rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que dong moo kaas solo ñu ne la di di al imaamu ahmad ci indi na ko ci kàddu zajara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yubala fil ma'ir raakib dene yonent bay saa saan jàjj na que tuur ndox ci ndox moo xamante ne mooy dafa tag voilà kon mu ngi noonu indi na ko tamit ci mo imam ahmad ci ñaari bërëb ci beneen comme bu imam muslim bi nii na ko noonu al imam an-nasa'i ahmad ibn hanbal no ahmad ibn nu abu abdirahman ahmad ibn shu'ayb an ta'ala rahmatan wasi'a naka noon al-imam ibnu majah rahmatullah ala al-jami' al-imam muslim rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabu tahaara baabu nahyi anil bawli fil maa'ir raakid loolu moom la suraax yi def sinon kitaabu tahaara rek la bind voilà mooy buntu bi nga xam ne moom lañ def tere guñ tere ki di tuur ndox ci ndox mi nga xam ne dafa tag hadis bi nag la njëkk indi voilà waaw ah, bi li njëkk indi indi na yeneen yoo xam ne dinañ ko tuddaale insha allah mu ne wa hadathana yahya ibn yahya mu ne ta nettali nañu ñu ibn yahya wa muhammad ibn rumh ci ñaari sëyñëb la ko jële ku njëkk gi mu yahya ibn yahya ibn bakr ibn al ñii ne min qaril Abu Zakariya an-Naysaburi di rayhanatu Misapur rahmatullah alayhi gane àddina 142 génn àddina li nga xam ne mooy 226 rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Rumh ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawlahum al-Misri Abu Abdillah rahimahullah génn àddina mi nga xamante gane àddina après les années cent cinquante génn àddina deux cent quarante deux rahmatullah alayhima mu ne ñoom ñaar ñëpp xaalaa nee nañ axbarana Layth ñu nekk leen xabaar mooy al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-faqih rahimahullah gane àddina quatre-vingt-quatorze am na quatre-vingt-treize génn àddina cent soixante-quinze rahimahullahu ta'ala mu ne xaa taxawal mën di la beneen càllale mu ne wa haddathana Qutaybatu mu ne hadis bi jëlee naa ko man muslim ci beneen semaison beneen série di Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àddina 148 génn àddina 200 kaanaan rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettanu al mu ñëwaat waaw mu al-Layth mi ngi gis sànq rahimahullah an Abi Zubayr moo ko jëlee ci Abu Zubayr mi ngi ko doon tudd keroog naan seen sëriñ bi moom ñoom imaamu Maalik abu ñoom ibnu Jurayj muy Abu Zubayr al-Makki Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashiyu al-Asadiyu rahimahullah waxoon nañ la moom mooy mawla Hakim ibn Hizam rahimahullahu ta'ala nekkoon àndandoo bu mag sayyidina Jaabir ibn Abdillah génn àddina 126 rahmatullahi alayhi man Jaabir mu jël ko sëriñam di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraj Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad rahimahullah génn àddina ci loo xam ne wuute yu bari ñi ne 68 912 ñi ne 113 ñi ne 117 ñi ne 118 ñi ne 119 ñi ne 80 ñi ne 90 wallahu ta'ala a'lam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an yubala fil ma'i rakid voilà mu ngi nii nii la ko al imam Abul Husayn daal di indi léegi imaam Abu Husayn bi mu ko lii dajee tegaat beneen d'après hadith yi naa Jaabir bi yeneen hadith yoo xam ne yu am solo yu sa yeneen saxaaba sol léegi solo tegal sayna wa mawlaana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bo mu jëlee ko ci sëriñam bi nga xam ne jëlee ni ci moom lépp mil hadith kon xam nga mooy kan mooy Zuhayr ibn Harb Abu Khaysam an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala mu jëla ko ci jarir muy jarir ibn abdil hamid moo yàgg nañ ko gis ibn qurto ibn jarir ibn qurto ibn hilal abu abdillah dabbi ar-razi al-kufi al-qadi génn àddina cent quatre-vingt-huit harb yàgg nañ ko gis deux cent trente-deux la génn àddina ñoom moom mu ne kon an jarir an hisham mu jëla ko ci hisham ibn hasan al-azdi mawlahum al-qurdusi abu abdillah al-basri génn àddina cent quarante-six am na wuute rahimahullah an ibn sirin mu jëla ko ci muhammad ibn sirin al-anasi al-basri rahimahullah génn àddina la cent dix an abi hurayrata yi seen sahaaba mooy alxaafizul alyamani ad-dawsi yu génn àddina li nga xamante ne mooy la cinquante neuf bi sayyidina mawlana abu hurayrata radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi thumma yaghtasilu fiihi mu ngi fii dafa du laa lan na ngal lawaay bu mu mbéewal bu mu tuur ndox ahadukum kenn ci yéen fil ma'i da'imi ci ndox mi nga xam ne dafa sax dafa tag fi mu nekk voilà moo tax yenn waroo xam-xam yi ne nag ma da'im bi muy wax fii mooy ma'u rakib benn la am ne non yaa différence bi waxoon cinq te ne ndox moo xamante ne dafa am nappe phréatique nappe phréatique boo xam ne moo koy alimenté comme teen yi waaw teenu sayaan yi nga xam ne ci suuf lañu leen gase nga xam ne ci la ñuy balle léeg-léeg mooy seen ndox ci suuf bi lay jóge alors que nga xam dafa takk boo gisee nii dafa takk nii même bu dee léeg-léeg ngelaw dina ko yëngu dina ko yëngal mais bokkul ak bi nga xam ne day daw waaw moo tax mu def différence en all ad ma i daa bi nga xam ne daw bokkul yi nga xam ne day daw nga gis yenn bi nga xam ne ngay taxaw ndox mi di daw nii waaw ñu naan le le day jóge Suisse ba Marseille par exemple le fleuve Sénégal day jële Saint-Louis Ndar dem ba ay romb maatam dem ba ca suuf loolu nga xam ne ndox boo xam ne day daw ak ndox mu tag comme ab déeg ab déeg dafa tag waaw déeg mooy comme teen am ñu ne loolu déeg par exemple moom mooy maa ut daay yu mel noonu mooy ndox mi nga xam ne moom lay yoneen saa sam di wax nii dafa tag mais mën na jëli ndoxam ci suuf waaw mën na jóge ci suuf parce que ci suufam lépp suuf la te foofu la nekk comme déeg yi comme li nga xamante ne mooy euh, xeetu teen yi voilà teen yi tamit parce que loolu maa ut daa im la dox teen yi nga xam ne comme teenu bawol yeeg yu saalum yi nga xam ne day xóot lool ak teen sax sayaan yi nga xam ne euh, euh, ki nga xam ne day day day bay sobleeg ay ay ay ay maraîcher ci ñaay bi ci Ndakaaru wala ci zone boobu ba Saint-Louis zone côtière bi ñooñu noonu nga xam ne dañuy dugg ci sayaan yi daal di tànk ci euh, teen yi yor seeni arrosoir daal di tànk daal di génn arrosé ñoom ñëpp ci lañ loolu mooy maa ut daa alors maa ut mooy li ñu waxoon waaw mooy man damaa tabax sama kër daal di def benn euh, mbalka bu ma tabax ngir ma ciy def ndox au cas où parce fii ndox des fois robinet yi day day day da ngay ñàkk ndox waaw wala am nga xew boo xam ne wala xew-xew waaw Tuubaa lu bari kër yu bari dañ ko am waaw yoo xamante ne nii dañuy am nganu mbalka waaw léegi ndakaaru tamit dañ koy def di tabax del benn citerne ñoom nag citerne la ñuy ut waaw boo xam ne c'est fermé bu robinet yi kiiwee nga xam ne dañ koy branché ci kër gi yëpp ngay yi muy dem